dugal ñu ci ak bismillahi rahmaani rahim mu kàttal ñu ba ñu mottali ko ak alhamdulillahi rabbil alamin te liñ ciy def ci ay jaamu yépp yàlla na ko suñu borom nungu te laqal ñu ko fu yàq yeggut te jégal ñu suñu bàkkaar te fekkaloo ñu koy at yu baree bari bari kon ni ngeen ko xamee rek niñ ko baaxoo def at mu nekk bu weeru koor yi duggsee waxtaan yi nga xamante ne moom lañuy amal fii ci jumaa ji ci bés bu nekk ci weeru koor yi te bés bu nekk ñu tànnal leen benn boroom xam-xam mu seet benn thème waxtaan ci loo xamante ne jàpp na ne bu ko waxtaanee ñu koy déglu dañ ci jariñu loolu lañ fas yéene tàmbaliwaat tey jii euh, ci weeru koor yi nga xamante ne moom lañ nekk di ñaan rek ñi nga xamante ne jox nañu seen kàddu bàyyi seen yitte ngir jariñ jullit ñi jariñu jariñe ñooñu yàlla na yàlla fay fay goo xamante ne dana kawe seen jot kon bala may guddal rek dañuy dugg ci programme bi li ñu njëkk a def mooy dañuy jox sëriñ Ahmadou Mbacké mu leeral as lëf ci liggéey bi nga xamante ne mbootaay gi mi ngi ko doon liggéey diggante daaw ak ren kon ñu jox kàddu gi sëriñ Ahmadou Mbacké bala ñu dugg ci waxtaan wi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه mbokki jullit yi fi teew noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd wi di leen ci ndokkeel bu baax a baax di ñaan sunu boroom mu yóbbuñu ci ak jàmm te lépp luñ ci defit mu nangul nu ko ginnaaw loolu ci lu gàtt rek mbokk yi nga xam ne ñoo taxawal waxtaan yi di kuréel gi tudd Al Wafa fondation Al Wafa ñoo ñoom lay wax ci seen tur ñu wax ma ni naa jëkke sant mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo jóge ci fu ne ci dëkk bi ngir teewe si jataay yi ndax dëgg la sax jëruñu leen ci sant ndax seen bopp lañ ko defal ndax jataay yi day lu am solo jullit bu ne war na koy woo ci biir weer yu mel nii di weer ramadaan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ci ay xadis yu bari ci ay jataay yu mel nii wax ne yowmal xiyaam ñoom ñi nga xam ne ñoo daa daje te yàlla rekk a tax di fàttalante ngir yàlla suñ borom da leen di teg ci ay bërëb yu kawe ca wetu aras ci ay bërëbi leer yoo xam ni day leer naññ fu ñu toll di leen seen nee na itam suñ borom da leen di puukorewoo ci malayka yi nee na buñ ma buñ jata toogee ci jataay yu mel ni suñ borom day wax malayka yi ne leen xool leen sama jaam ñi ñu ngi nii toog daje te man rekk maa ko waral kon loolu lu rëy la suñu borom di la puukarewu ci kanamam malaaykaam yi loolu lu rëy la kon képp koo xam ne yaa ngi daje di fekk ci jataay yi sa bopp nga ko defal loolu ajowul ak cant waaye ku ne xam ne itam jamono ji xat na te yitte yi bari na ba tax na euh, euh, lu fi waay maanaam ku fi ñëw rek xañ ne ne da nga bàyyi sa yitte ñëw fi moo waral loolu waaye euh, kon nun ñëpp noo ngi ñaan rek suñu borom defal ñu ci dégg ak topp defal ñu itam liñ ci sàkku lépp suñu borom defal na ko ci te boole ñu tuyaaba ji nun ñëpp ginnaaw loolu itam kuréel gi niñ ko xamee rek ak kuréel la goo xam ni dafa taxaw ngir liggéeyal Serigne Touba ci wàllu xam-xam ak eh, yeneen i wàll ah, liggéey yi liggéey yin wit dañ koo séddale ay pàcc yu bare bare bari am na wàll goo xam ni dañuy yittewoo lu aju ci organisation nga xam ne mooy ñooy ñi defar sàppe yi ak ñi ci aju am ñoo xam ni lii seen yitte mooy wàllu xam-xam bi fexe ba borom waxtaankat yi ñëw ak eh, la ci aju lépp ak laaj yeeg tont yi lépp ñoom ñoo ko yittewoo am na ci wàll goo xam nit lii seen mbir mooy lu aju ci eh, ay koppar fexe ba yéwénal mboolem liñ fiy def am na ci itam ñoo xam ni lii seen mbir mooy wàllu technique bi nga xam ne lépp luñ fi def ñu mën ko jàllale ci rajo yi ak ci internet bi ak yi ci aju am na itam yeneen i wàll yoo xam ne mu ngi ci am na ñoo xam ne lii seen wàll mooy yëgle rek maanaam fexe ba mbir mi tasaaroo ñu yëgle ko kon dañ ko xaaj ay pàcc yu baree baree bari yoo xam ni loolu day yombal liggéey bi euh, bu ko defee itam am na geneen kuréel goo xam ni moo lëkkalewaat mbooleem liggéey yooyu yépp ma fi tudd kon noonu la ñuy muy liggéeyin woo xam ni euh, day yomb ci ñépp te it du sonle kon loolu rek lañ ne woon dañ leen ko xamal xam leen rek kuréel gi moom mbooloo mi rek la fi nekkal liggéey sëñ bi rek moo ko tax a jóg te it eh, eh, moom ay buntam ubbiku na ginnaaw loolu it ñoo ngi sant mbooleem ñi ci doon liggéey ndax xam nañ ni lu mat weer ñi ngi ci waaj ñi ngi ci waajtaay yi ku ci ne toogoo ci ñi bokk ci kuréel gi ñi ngi doon dox di gisee di waxtaan di def ay daje loolu lépp eh, ay ay juhóot la ay effort la yoo xam ne yu kawe la ñoo ngi koy eh, ñaan suñu borom mu nangu ko te dencal leen ko fa yàq agul ndax ku ne xam na ne weer wii nu génn màggal daaru ci la ne waaye teewul ñoom ñi ngi doon def ay ndaje ak ay déplacement yoo xam ne yu bare bari la ñoo ngi ñaan daal suñu borom eh, nangu seenub liggéey nun ñëpp mu boole nu ko nangu ko te ak làqal ñu ko fa yàgg fa nga xam ne yàq aggu fa ci darajey Serigne Touba noo ngi bàyyi kon ak waxtaankat bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu kaddu yu rafet yooyu kon ginnaaw kaddu yooyu nga xamante ne sëñ ma jotal na ko dañuy dugg ci waxtaan wi rek fas yéene jox waxtaankat bi incha allah mu dugg ci li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaane waaye bala ñu koy jox kaddu gi rek dañuy xamle tuuti rek ci jaar jaari jëm ji nga xamante ne moo fas yéene waxtaan ak ñun tey ak li war a waxtaanee. ki ñu waxtaanal tey mooy sëriñ Mouhamed Mbacke di doomu sëriñ Kousa Abdou Jamil di borom Darou Moukhty sëriñ Mouhamed moomu mi ngi jànge alxuraanu karim ci mi ngi tàmbalee jàngum alxuraanu karimam ci daara sëriñ Makhtar Sidiloo fii ci ndàngu waaye nag mi ngi mottulee alxuraanam ci Touba Darou Manane ba am lijaasa bi nga xamante ne mooy gën a kawe ci njàngum alxuraan mooy bind kaamil ginnaaw bi mu amee lijaasa boobu ci njàngum alxuraan la fa jóge ñëw ci daara ju mag ji ci Daaru Muxti di kër Sëriñ Abdourahmane Mbacké foofu la tàmbalee njàngum xam-xamam jàng fa lenn ci téere diine yi ginnaaw bi mu jóge fa dem Louga ci daara ju ñuy wax Manarul Huda jàng fa ba am fa euh, euh, certificat d'études ak euh, ba la fa jógee dem Qatar foofa tamit fa la nekk ba léegi jamono ji wax yéen ci benn faculté bu ñuy wax kulliyatul idaara wal iqtisaad faculté de éco éco ci ci boo xamante ne li muy gëstu mooy wàllu wàllu koom-koom kon euh, sëñ Mouhamed Mbacke moomu tey jii nii lim ñu fas yéenee waxtaanal mooy jafe-jafe yi nga xamante ne àddum mi ngi koy dund ci wàllu koom-koom jafe-jafe yooyu jafe ana lan mooy li nga xamante ne moo ko waral ak ban taxawaay li ci ab jullit war a am ba jafe-jafe yooyu ñu mujj ci kon yaakaar naa ne jox nañ ko loo xamante ne lu mu xam la yaakaar naa ne bu ñu ko dégloo ak xel kenn ku nekk suñu dana ci jariñu ñu ngi ñaan yàlla defal ko tawfiix wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki jullit yu tedd yi gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala mu gën a selle julli ci bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi di shahru ramadan al di ñaan sunu boroom lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la buñ ci taxawee sunu boroom nangul ñu ko te fulal ñu ko na mu gën a rafete di am mbégte lool tamit di santaat bu baax a baax ci teewaay bi nga xam ne teew nañ ko fii di ci sant bu baax a baax mbootaay gi ñuy wooyee muassasatul wafa bi xuquqil imaan di leen ñaanal ci seen liggéey yu mag yi ñuy def sunu boroom yokk leen ci tawfiq dafa leen ci taysiir ba fi ñu bëgg mu yegg fa sunu boroom yeggale ko fa ci barke Sëriñ Tuubaa tey nag ñu teew fii mu am tomb bu ñu joxoon bëggoon ñu waxtaan ci te mu jëm ci jafe-jafe koom-koom yi nga xam ne ñi ngi koy jànkonteel lan lañ yaakaar ne mooy li ko sabab gannaaw nameel ak sunu borom ak liñ jàpp ne mooy li koy saafara ci kàttanu ak sunu borom liñ ci waxtaane nag mooy danañ joxe ay misaal ci dunduk nit ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi jiitu woon waxitam lenn ci jafe-jafey koom-koom yi nga xam ne jullit ñi sunu mbokk jullit ñi teel nañ ko jànkoonte lool ci jamonoy Seydina Muhammad ak yenn ci jamono yi nga xam ne weesu nañ ko te àdduna bi yépp doon jànkoonteeg ay jafe-jafe koom-koom dañu koy wax maanaam crise économique su ko defee bu ñu noppee ci loolu danañ wax li ñu yaakaar ne mooy li sabab jafe-jafe yooyu sabab yi nga xam ne sunu boroom da sabab te jaarale wu ko ci loxol doomu adama ak sabab yi nga xam ne doomu aadama ci boppam mooy ki ko sababal boppam su ko defee ñu jóge fa daal di ñëw ci liñ jàpp ne mooy li koy saafara bu ñëwee ci li koy saafara itam am na ci loo xam ne xalaatub économiste yi nga xam ne euh, maanaam mën nañ leen wooye économiste capitaliste yi ak li nga xam ne moom la diine lislaam waxoon bu yàgg moom wax ne bu ñu ko defee duñu jaar sax ci ay jafe-jafe euh, ay koom-koom su ko defee ñu daal di tëj waxtaan wi xam ngeen ne bi sunu borom bindee doomu aadama ba fi ñu toll nii doomu aadama mësul jóg ci di tes tes yi di góorgóorlu ngir mën a dund ngir mën a des ci kaw suuf waaye tamit ngir mën a dundal suuf ci biir loolu nga xam ne sunu borom daf koo bind jox ko am xel jox ko it kàttan ba lépp loo xam ne xalaat na ko ci xel mi kàttan gi may ko mu mën koo jëfe ngir mu mën a dund ci kaw suuf waaye tamit ngir mu mën a dundal suuf ci biir loolu ci la doomu aadama ci xel mi ko sunu borom jox ak kàttan gi sàkk ay xam-xam sàkk ay ay yoon yoo xam ne dana ci mën a euh, faje soxlaam muy li jëm ci li muy dundalee aw yaramam muy wàllu ñam wala lu muy sànge aw yaramam muy lu muy sol wala fu muy noppale aw yaramam muy fu muy dëkk waaye yemul ci loolu sax waaye ngir mu mën a jëmee kanam àdduna bi waaye ngir waaye itam ngir mu mën a jëmale kanam àdduna bi ci xel moomu ko sa borom jox ak kàttan yi ak ak xam-xam yi nga xam ne balluloo na ko ci xel moomu gannaaw bi sunu borom wàccee ay yonant wàcce diine wàcce xam-xam ci ñoom ci biir loolu ñu gis fi nga xam ne fi la doomu aadama jóge bàyyi ko ci dëkk ci ay xeer walla walla ci am ñax ba mu xëy tey jii ñu naan doomu aadama dem na ci weer wi wala dem na fa gën a xóot ci biir géej misaal mi ñu ciy joxe mooy bu ñu jëlee jamono ji ñuy wax al asrul xajari te jamono ju yàgg yàgg ndax xam ngeen ni euh, taarix te mooy histoire dañ ko séddale def ko ay def ko ay pàcc bu jëlee jamono jooju ñuy wax al asrul xajari te muy jamono ju yàgg te tubaab di ko wax l'âge de pierre nekkoon a jamono joo xam ne doomu aadama ak dundam lu sempaloon la ndax mi ngi doon dëkkoon ci ay benn mu dëkk ci ay euh, kër yu mu defareel boppam ci loxoom ci am ñax wala mu dëkk ci ay xeer lam doon dundalee aw yaramam itam mu doon ko sukkandiku ci Euh, rabi àll yi nga xam ne ñoom lay rëbb wala meññan moom fekk ñu mu ñor ba noppi fa muy day doon foo xam ne day fekk mu amum ndox nga xam ne kon duñ mën a wax ne amoon nañ ay jafe-jafe économie waaye dañuy wax ne seen économie foofu rek la yemoon te mooy euh, seen seeni pexe bariwutoon ci wàllu koom-koom ndax koo xam ne sa dund yaa ngi ko sukkandiku ci rëbb ak fekk lu xam ne defar lu ñor ba noppi la bokkut ak ngay def say pexe bopp ngir mën a jëmale kanam sa koom-koom waaye doomu aadama yemul foofu mu dem ba mu yàgg sunu boroom ci xel mi ngi ko jox mu yematul rek ci di rëbb rabi àll yi waaye mu leen di yar commencé yar ay mala ba mu yàgg muy bay commencé génne yeneen i xam-xam yoo xam ne day tax konko moom gën a jëm kanam nga xam ne kon nga xam ne kon foofu la seen koom-koom yamoon foofu la seen yëngutu ci wàllu koom-koom yamoon waaye nag gannaaw dafa nekk jamono ji yàgg joo xam ne wax dañ koy wooyee instrument xabla taarix duñ ci mën a wax ay tafasil yu bari bari waaye buñ ñëwee loolu danañ joxe misaal ci ne xeet wii di xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam xeet wu teel a jànkonteeg ay jafe-jafe koom-koom lañ loolu it dana am solo loolu ñu wax ko ndax ay jullit lañu woon yu àndoon ak Seydina Muhammad ci jamonoom ñu jànkonteeg ay jafe-jafe koom-koom yu baree bari war nañ ñoo wax naka lañ jànkonte woon ak ak jafe-jafe yooyu ba génn ci ngir ñu mën cee jànge ngir ñu mën cee euh, jële loo xam ne danañ génn ci jafe-jafe yi ñu toll xeetu Seydina Muhammad nag alayhi salaatu wasalaam te mooy jullit ñi muy ñun ñi dañuy xeet woo xam ne xeet wu ñuy faral di nattu lañ xeet wu ñuy faral di sedd ak di làmb ak ngamam la ndax sunu boroom ci boppam moo wax ne ahasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna waxum hum la yuftanun ndax nit ñi dañoo jàpp ne dañ leen di bàyyi rek duñ leen fitnaal te ñu wax ne gëm nañ wa laqad na allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna alkaasibin muy xeet woo xam ne sunu boroom nee na dinaa leen nattu ngir xool fan la seen ngëm toll ngir xam ki nga xam ne mooy dëggal ak ki nga xam ne ci ay caaxaan la nekk ca nattu yooyee mu koy nattu bokk na ci ay jafe-jafe yoo xam ne jafe-jafe koom-koom lay doon ndax daf ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfus wa thamarati wa bashiri sabirin dina leen nattu moo xam ci ak ragal lay doon muy ñàkk sécurité wala ab xiif lay doon te loolu it day nekk jafe-jafe ci koom-koom wa naqsin min al amwali wala alal joo xam ne day wàññiku moo xam wàññiku gi ci wàllu qualité lay doon wala ci wàllu quantité maanaam alal ji mën naa bari ba noppi du am barke nga xam ngeen ne bu njëkk ay junni lañ daan dégg waaye tey dañuy dégg ay milliards ak ay trilliards yoo xam ne sax ay lim yoo xam ne euh, ñu ba léegi ñu bari xamaguñ ko waaye terewul loola barke mën na caa ñàkk ngir sunu borom daf ci nattu jullit ñi waaye su boobaa nag la ca sunu borom santaane rek mooy muñ ndax dafa wax ne na nga bégal muñkat yi nga xam ne bu leen musiba dalee ñu delloowaat seen bopp ci yàlla te xam ne ci moom lañ jóge woon. jullit ñi ci boppam bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam commencé woote jëmee ci sunu boroom te waa Quraysh te mooy yëfari màkk yi lu ne ñu jëm ko lu ne ñu fexe ko ngir fànq leeru yàlla googu. te lu nekk ñu jéem ko waaye suñu boroom moom fas yéene rekk leeral yëkkati ak leeram bi ñu demee ba jaaxle dañoo xalaat ne mën nañ leen mën nañ leen a bunduxataal ci wàllu koom-koom ci la ñoom yëfari màkk yépp dajaloo wax ne nañu leen embargo bu kenn jënd ci ñoom bu kenn jaay ci ñoom bañ leen defee noona lu mat ñaari at ba ñetti at yoo xam ne nit ñoom ci seen bopp amuñoo luñ lekk yaakaar naa jafe-jafe koom-koom boobu ñun xamaguñ ko yàlla nañ ci sunu borom musal ndax lu mat ñaareel ba ñettaat yoo xam ne dem nañ bay lekk ay xobi garab ak di lekk am ñax comme ni ko euh, gàtt yi di lekke nga xam ne Saadu ibn Abi Waqaas ci boppam mi bokkoon ci ñooñu nettali nañu ne benn bis benn guddi ab xiif mos jàpp mu génn di dox nee na tànkam tege ci xam naa sax solut ay dàll tànkam tege ci loo xam ne daal lu tooy la nee na ci guddi gi ci lëndam gi mu jël loola rek daal di sex nee na loolu ba léegi xamul lu mu doon pour wax la rek fi nga xam ne fii la seen jafe-jafe yooyu tolloon am na beneen riwaaya boo xam ne dafa wax ne moom Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqas nee na dafa génn guddi di tuur ndox dégg luy yëngatu maanaam ndox mi di dal ci euh, dara mu xam mu jël loola yóbbu ko ba mu ko seete fekk muy deru giléem bu yàgg nee na mu rax mu xos ko ba mu set raxas ko daal di koy jëfandikoo nee na ci la maanaam moo ko yi yeneen ñett fan nga xam ne kon ah, tolloo nañ ci ay jafe-jafe yu métti métti waaye terewul ñu ñu ñu muñ rek ba sunu boroom dindil leen euh, nattu boobee ndax euh, xeet xeet woowu ci boppam mujj nañ dem ba nekk xeet wi gën a am xeet wi gën a riche ci àdduna bi bu ñu xoolee rawat na jamono ji nga xam ne mooy jamono yi na Omar ibn Abdul Aziz demoon nañ ba ab jullit dana génne azaka te du am ku mu ko jox ndax booba kenn ñàkkut loolu nag mooy bi ñuy topp lislaam te di ko te di ko jëfee waaye gis nañ bi nga xamee ne jullit ñi sori nañ eh, àtte bi yàlla sori nañ lislaam gis nañ jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekk tey su ko defee ñu joxewaat misaal ci ne àdduna bi itam yàgg na ñoom ay jafe-jafe koom-koom ndax bu ñu jëlee eh, li nga xam ne xam eh, àdduna bi xam nañ ñaari guerre yu mag a mag yu amoon ñu koy wax première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale nit ñi léeg lekk ñooy indil seen bopp ay musiba yi leen di dal ñoom ñoo koy fàggul seen bopp wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum suñu boroom nee na lépp lu leen dal rek fekk na yéen ko fàggoon ci seen loxoy bopp loolu moo am bi nga xamee ne tàll nañ guerre boo xam ne àdduna bépp bokk nañ ci moo xam danga nga cee bokk mubasharatan maanaam yabal fa say soldaar wala nga bokk ci ci beneen façon moo xam ne nga cee ñàkk sa alal loolu ba mu weesoo am na ay jafe-jafe koom-koom yu mag a mag yoo xam ne àdduna bi yépp ñoo ko xam nga xam ne daanaka dafa mën nañ ne bu àdduna bi doon jëmm ju taxaw da ko da koo juutal dafa jël bopp bi dafa jël tànk féete la ko kaw xëy na sax détail ya du jara tudd waaye jafe-jafe koom-koom yooyu dafa continuer maanaam dafa wéy ba 1929 yaakaar naa crise boobu moom ñu bari dégg nañ ko ñu bari xam nañ ko ndax laaloon na euh, sunu réew mi di Sénégal bu baax a baax wax nañ ma ne ci la borom daaru dimbalee woon sénégalais yépp maanaam ci la joxe ab dund mbooleem daanaka xeetu sénégalais yi nekkoon ci réew mi wax nañ itam ne ci la sëñ Moussa Ka woon te euh, xasidaam boobu muy muy xarnu bi euh, nga xam ne maanaam ab crise la woon ab jafe-jafe koom-koom bu bu metti la woon waaye taxul mu yam foofu dafa dafa wéy ba taalaat beneen guerre bu mag a mag ndax guerre 1939 ba 45 itam bokk na ci li ko sababoon mooy jafe-jafe koom-koom yooyu ñu nekkoon rek moo moo taxawutoon moo moom moo jur yeneen yu baree bari moo jur yi nga xam ne ba fi mu toll nii ñu ngi koy dund ndax ba mu jàllee itam jafe-jafe koom-koom moo waral accords yu bari bari yoo xam ne réew yu mag yi rek la amal intérêt waaye suñu réew yi moom jariñu leen lu bari. léegi nag li nga xam ne moom moom moo sabab jafe-jafe yi ñu nekk kenn mënta wax ne rek ne ceeb bi dafa xëy seer benn bis wala. diw ji dafa xëy benn bis rek seer dafa am loo xam ne lu ko sabab lu yàgg loo xam ne ay tànk la yoroon di dox ñu di ko xool taxawaluñ ko ba mu egsi li ñu li ñu wax naan li li doon raam ci ñag bi la jëm waaye mu ñëw ba egsi ci ñag bi te taxul mu taxaw ñu mu jaaxal nag euh, ñépp ñi nga xam ne seen xam-xam dafa jëm ci wàllu économie ndax li ko sabab day dafa nekk yu bare bari yoo xam ne dañoo dugalante ci seen biir kenn kenn mënu leen a xàjjatle ndax boo jëlee jafe-jafe koom-koom yépp mën nga ko tënk ci ñaari ci ñaari tomb muy crise boo xam ne dafa aju ci euh, marchandise mi ñuy jaay ak crise boo xam ne mi ngi aju ci jëmmi xaalis bi ci boppam maanaam am na am na beneen marché bu nit ñi xamul bu bu ñu bari xamul boo xam ne moom duñ duñ fa jaay marchandise waaye xaalis ci boppam lañu fay jaay capital lañ fay jaay. bu fekkente ne dañu jël jafe-jafe bi nga xam ne moo aju ci ci wàllu marché yi ñuy jaaye marchandise yi mën nañu wax ne bu njëkk bi mën na feeñ ci li ñu wax ci li ñu wax génne am marchandise ci sam réew dem jaay ko feneen dem jaay ko ci beneen réew ñu koy wax maanaam exportation nga xam ne dafay feeñ ci li ñuy wax ci commerce international bi loolu doon sabab bu am solo lool ci jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi jànkonte ak moom ndax lii xam ne moom la tubaab yi bëgg te mooy mondialisation bi ñuy wax te mooy bëgg a def àdduna bépp muy benn dëkk te ku ne xam ne ne réew yi tolluwuñ doole loolu dafay feeñ ci jënd meeg njaayante mi nga xam ne ñu ngi koy def te àdduna bépp bokk ko bu fekkente ne ci wàllu génnee marchandise ci am réew yóbbu ko ci meneen réew la loolu ñi mu gën a concerné boo mën naa am xëy na réew yu mag la ndax réew yu mel ne suñu réew yi moom li ñuy dugal moo ëpp li ñuy génnee waaye réew yi nga xam ne seen koom-koom mi ngi taxaw ci di defar ak di ko yóbbu di ko jaay réew yu mag yooyu dañuy am ay jafe-jafe ci seenu wàllu yokkute maanaam seen développement maanaam lu ñu gën a di jëm kanam di gën a soxla matière première yi nga xam ne ñi ngi koy jënd si ci réew yu mel ne suñu réew yi loolu itam day feeñ ci ne saa yoo xamee ne ma maanaam matière premier yooyu seeni prix yëkkatiku na ñoom it la ñuy defar di ñu ko ñëwaat di ñu ko jaay siwaat dafay cher te loolu misaal mi rek mooy bu jëlee pétrole bi nga xam ne daanaka ci la lépp sukkandiku nga xam ne daanaka boo lekkeek boo naaneek boo tukkeek daanaka loo def lu ne pétrole am na ca wàll dafa dafa seer seeraay boo xam ne bokk na ci li indi suñu jafe-jafe yi ndax lu ñëpp bëggandoo day day jafe gannaaw réew yu mag yi nga xam ne dañ daan soxla pétrole daan ko jëggaani ci yeneen réew dañoo dem ba lañ ci daan soxla bu doon ne euh, fukk la tey dañ cee soxla ñaar fukk mu am yeneen réew yoo xam ne réew yu bees lañ yoo xam ne dañoo dañu door a bokk ci làng gi ñëw di door a am doole ñoom itam soxla loolu nga xam ne moom la réew yu mag yi doon dem di jëggaani su ko defee euh, ña ko doon jaay dañuy gis ne ñiikat kat ñépp soxla nañ maanaam ab jaaykat moom bu gisee ne li mu yor ñépp soxla nañ ko lu ko neex la ko jaayee su ko defee loolu bokk na kon ci sabab bi nga xam ne sabab na euh, maanaam jafe-jafe yi ñu nekkee ndax bu ñu seetee ne senegal li ëpp ci li ñuy dundee dañ koy jëggaani ci yeneen réew yu ci des te li koy indi fii mën nañu wax ne pétrole moo koy indi fii ndax ci ci ay gaal lañ koy def te gaal yooyu pétrole moo koy dawal kon su pétrole bi yokkoo euh, foog naa ne euh, li ñuy dundee itam day yokk loolu nag xëy na bu ñu egsee ci li liy saafara danañ wax danañ wax li nga xam ne moom lañuy ñuy saafara loolu bi ci des mooy euh, jafe-jafe koom-koom yi nga xam ne mi ngi mi ngi aju ci wàllu dugal am marchandise ci sa biir réew muy importation loolu it loolu moom danañu concerner ñun réew mu mel ne Sénégal nga xam ne li ñuy dugal ci suñu réew dafa bari lu ñu soxla lu ne daanaka ñu ngi koy ñu ngi dem di ko di ko jëlee ci yenn réew ci des kon dafa mel ne bu fekkente ne wàllu dugal dugal ab marchandise ci sa biir réew dafa am ay ay jafe-jafe yaakaar naa ne dana feeñ ci sunu dëkk bi. loolu it misaal mi ba tey mën nañu ko joxee ci pétrole rek ndax euh, tey jii bu ñu toogee fii di wax sax courant bi euh, pétrole bi moo ko yor. loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga bokk na ci sabab yi nga xam ne ñu indi jafe-jafe yi ñu nekkee li ci des ba tey danañ wax ne bokk na ci jafe-jafe yooyu crise boo xam ne mi ngi aju ci maanaam wàllu xaalis bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy jëflante ci maanaam ca marché international ba mën nga koo tuddee dollar wala wala muy euro bi ndax foofa xaalis bañ fi jëflante dollar rek lay mën a doon su ko defee nag saa yu dollar yëkkati ko itam ndax dollar moom it bi dañ koo remplacer or bi nga xam ne moo daan garantie euh, moo daan garantie xaalis yi dañ ko remplacer dollar muy li nga xam ne moom moo taxu taxawaayu or te mu sukkandiku ci ab économie boo xam ne léeg-léeg mu yokk léeg-léeg mu wàññiku saa yoo xam ne dollar bi yëkkatiku na ci kanamu xaalis yi nga xam ne yow bokkoo ci yow la nga daan jëndi bu fekkonte ne téeméer lay jar booy dem boo koy jëndiwaat il faut nga yóbbu ñaar téeméer kon mën nañu wax ne euh, bokk na ci sabab yooyu muy xaalis bi nga xam ne moom la réew yëpp d'accord ci ne wala ñu imposer leen ko ba sañ ñu ko bañ nga xam ne moom la ñuy jëflante ci jënd ka jaay te muy loo xam ne léeg-léeg mu yëkkatiku léeg-léeg mu wàcc. ba tey am na beneen beneen crise beneen jafe-jafe boo xam ne mën naa am ñu koy wooyee crise de fonds. ndax réew yi nga xam ne duñ ay réew yu am doole lu ëpp ci seen seen koom-koom dafay nekk ci dañuy maanaam dañ koy lebi dañuy faral di eh, def ay leb yoo xam ne ka koy lebal dalay wax ne man dey dinaa la lebal waaye soo may fay danga ma ciy tegal nangam su ko defee yow da ngay daal di leb rek ñëw bu ëllëg léegi nag bis bu fay jotee nag nga daal di nga daal di am ay jafe-jafe rawatina bu fekkente ne la nga leboon maanaam. jëfandikoo ko ca jëfandikoo bu war naka noonu ki lay lebal itam dalay maanaam dalay tegal ay charte bu fekkente ne la nanga may fay itam dana la wax ne soo may fay dana la wax ne su ma la lebalee danga ma bàyyi ma ubbi sama société ci sa réew wala mën na la sa société boobee nekk ci réew ma dama dama caa bëgg am ak wàll loolu lépp tamit bokk ci li nga xam ne dafay indi ay jafe-jafe ci àdduna bi yépp rawat na ci réew yu néew doole yi loolu lépp nag nga boole ci guerre yi nga xam ne mi ngi am ci àdduna bi tudd naa ci ñaar léegi waaye am na yeneen yu bare bari rawatina ci Afrique nga xam ne guerre moom lu mu la sori sori bul jàpp ne yow mucc nga ci ndax ku ne xam ne na guerre dafay néewal euh, maanaam ak production day day néewal euh, am mbay ci misaal rek fi ne Casamance jëlee bu fekk bu fekkente ne bu ñu nañ dañoo war a ñaan yàlla suñu boroom def saafara ndax bu amul jàmm la suuf say naat naat la. meññeet ma li meññeet ma di bari bari duñ ko mën a jëfandikoo ndax jàmm bu amut dara du mën a sotti waaye nag mu am yeneen guerre yoo xam ne moom ñoo gën a jege te muy ñaari guerre yoo xam ne yàggut bu ñu seetee benn bi mooy guerre bi nga xam ne amoon na Afghanistan ak bi amoon Irak ñaari guerre yooyu am na ay ñu seen xam-xam màcc wàll wàllu économie ñu wax ne donte day mel ne day mel ne koom mu Amérique moo ci dem waaye koom-koomu àdduna bépp ci dem ndax wax na ne liñ ci ñàkk ci ñaari guerre yooyu mat na mat na deux virgule cinq trillion maanaam daal trillion boo amee milliard ba am ci junni da ngay am benn billion billion boo ci amee junni ci ngay door am benn trillion kon xaalis boobu kenn xamul nu mu toll te loolu ñàkk nañ ko ci ñaari guerre yooyu te muy loo xam ne euh, dañu wax boroom doole bi bu ñàkkee dara ci ndeyjooram dana ko jéem amee ci càmmoñ bi loolu nag nga boole ci yeneen yi nga xam ne mooy bu njëkk àdduna bi booy seet benn réew moo ko moo doonoon ki nga xam ne moo yilifoon lépp mu nekk ci loxoom léegi nag mu commencé am ay ñu koy ñoo xam ne dañoo ñëw bokk ak moom euh, dañu dañoo ñëw bokk moom géew bi muy ay ñu ñu def ak moom munafasa ci ci fànn yépp ndax bu ñu seetee commerce international bi nga xam ne américains yi ñoom ñoo ñoo yilifoon lu mat téeméer boo jël ñeent fukk ya ñoom ñoo ko yilifoon tey jii li ñu yilif ci commerce boobu matatul sax ñaar fukk su ko defee loolu day néewal doole seen économie bu seen économie néewee doole dollar bi dafay wàññiku moom itamit su wàññikoo dafay daal di feeñ ci lépp lu ñu daan jënd wala ñu koy jaay loolu lépp nag bi ci gën a fes mooy yokk gi nga xam ne maanaam li ñuy jaayee pétrole bi mu ngi yokk saa yu nekk rek yokkuwaay boo xam ne bu yéeme la ndax bu ñu fàttali ko ay juróomi at ci gannaaw rek wala sax matu ko boobu barigo barigo pétrole mi ngi jar ñeent fukki dollar tey benn barigo dollar benn barigo benn barigo pétrole mi ngi jar téeméer ak ñaar fukk ci ay dollar wala lu ko manqué tuuti te comme ni ñu ko waxee woon léegi rek bu fekkee ne loolu am na lépp loo xam ne nit ñi ñu ngi ko daan jëfandikoo ci seen wàllu dund dafay yokk waaye rawat na ci dëkk yi nga xam ne ñun ñoo bokk ci euh, maanaam réew yi nga xam ne dañ leen di woy réew réew yu néew doole yi loolu lan moo ko sabab am na ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy jëfandikoo pétrole bi di ko jënd ñoom dañoo wax ne ñi koy jaaykat dañoo indiwul ci marché bi lu doy dañoo dañoo génnewul lu doy moo tax waaye ñoo koy génne itam nee nañ déedéet ñun ñi ngi génne li ñu mën a génne waaye maanaam marché boobu ma waxoon léegi muy marché ba ñuy jëndee ba ñu jëndee capital yi wala ba ñuy jëndee xaalis bi ñu koy wax bourse foog naa ne ci tubaab loolu ñoom ñu ne loolu wala mudaarabaat yi ñuy def ci suuq awraqil maliya yi ñoom ñu ne loolu mooy la ko waral ndax marché la boo xam ne daanaka marché marché la boo xam ne kiy ñëw di jaay si du indi li muy jaay ko indi waaye léeg moom ay perte yu yu mag a mag a mag yoo xam ne yoo xam ne da ci faral di am léeg-léeg ay societé da ciy daanu ba dootu dese dara kon daal ci gàttal mën nañu wax ne li nga xam ne moo indi jafe-jafe yi ñuy dund mooy nizaam wala système bi nga xam ne système économique la te ñu ñu koy dund te di ko sukkandikoo ci tubaab yi dafa nekk système boo xam ne muccul ayib moo xam fañ ko moo xam ca fondement ba la moo xam ca la ca soqikoo ginnaaw gi lay doon ndax day day ab système boo xam ne dafa génne ci maanaam dañ koo tabax ci kaw lu gis-gisu kenn nit mu wuuteeg bi nga xam ne moom la diine indi tey day gis-gis boo xam ne dafa sukkandiku ci li ñuy wax maanaam tàqale diine ak àdduna tàqale diine ak dund mu doon gis-gis boo xam ne dañ naan nañ jox kenn ki wala ñenn ñi nañ leen jox loo xam ne dañuy am desal te ña ci des ñu bañ leen jox dara su ko defee yeneen banqaas yi ci yi nga xam ne moo cay génnee moo cay soq ko itam dafay nekk yoo xam ne dafay nekk yu muccul ayib ndax bu ñu gisee ne ay ay ñennati nit ñooy ñoom ñooy ubbi seeni banque def ko muy banque yu riba yu mag a mag mag di ko def fépp ci àdduna bi te nga xam ne da nga jëflante ñoom daanaka soo bëggee soo bañee te teg ko ci ne nit ku ne da nga am droit am lu la neex naka noonu sos ay sociétés yu mag a mag yoo xam ne dañ koy yóbbu ci réew yu néew doole yi mu mel ne mu mel ne eh, ni jën yu mag yi def jën yu ndaw yi rek ku mën sa moroom rek daal ko koy def loolu lépp ñu ne ñu ngi ko teg ci maanaam liberté nit ku ne am nga droit moom lu la neex muy lu wuuteeg li nga xam ne moom la eh, moom la diine lislaam tëral su ko defee gis-gis boobu li nga xam ne moom moo ci soqiku mooy ay jafe-jafe rek rawat na ci wàllu koom-koom waaye rawat na ci maanaam ci dund képp sax waaye rawat na nag ci wàllu rawat na ci wàllu koom-koom ndax la sa juddoo mooy li ñuy wax maanaam ay classe ci société boo dem day am ay classe day am day am ñoo xam ne dañuy am ba duñ ba duñ jeexle dara am ñoo xam ne duñu am sax lu ñu lu ñu lekk loolu xam ngeen ne ci euh, ci nguur gu dul nguuru islam rek lay amee ndax li ñu wax mooy boo xooloon àdduna bi li li fi nekk ci koom-koom boo jëloon juróom-ñeent fukk ak juróom téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ñaari nit ñoo ko moom koom-koomu àdduna bépp boo jëloon téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ñaari nit ñoo ko moom mu ñëwee noo xam ne maanaam maanaam fooguñu ko woon muy kon taw bi ak wàññi koom wala ak ñàkk euh, amee wala ak ñàkk dalam loolu bokk na ci lii delloo gannaaw am mbay naka noonu désert bi nga xam ne muy muy àll bi nga xam ne day nekk àll bu bu tàlleeku te du am garab nekk suuf kese nga xam ne euh, koom-koom yi nga xam ne ñi ngi jànkonte ak moom li ko indi ci àdduna bi du dara lu may euh, ñàkk ñàkk topp li nga xam ne moom la suñu borom tracé wax ne na ngeen fi jaar kon li waral jafe-jafe koom-koom bi ci gàttal mooy sori yoonu yàlla te mooy sori li suñu borom indi ndax euh, la mu waxoon sunu maam aadama ba mu koy wàcc ci kaw suuf mook xawa ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa man ittaba'a hudaaya fala yadillu wala yashqa ba mu leen wàccee dafa leen wax ne képp koo xam ne lii ma rëdd ne jaar leen ci jaar ngeen ci du ngeen du ngeen réer waaye du ngeen dund dund ko naqari maanaam du ngeen texee di yokk googu nga xam ne àll boobu nga xam ne loo fa jiitu sax tey Euh, du indi taw ñu fexe ba mu taxaw naka noonu climat bi nga xam ne itam maanaam yemul ci benn façon bu tayee mu def nii bu ëllëgee mu def nii tamit léeg mu def mu am lu mu yàq ci wàllu mbay mi ak yeneen ay kawaaris ay ay musiba yoo xam ne sunu borom daf koy wàccee te loxo nit du ca maanaam du ca jaar lu mel ne kii léeg ñu gis ay tremblement de am ci ay réew yàq euh, lu ñu ta loo xam ne dañ koo tabaxoon lu mat fukki at benn tremblement de bu amul benn minute ñëw yàq lépp loolu itam bokk na ci luy luy euh, luy laal économie bu àdduna bi bokk na ci sabab yi nga xam ne moom nit ñi ñoo koy ñoo koy sababal seen bopp bokk na ci lu mel ne li ñuy wax atalawus te mooy maanaam tilimal gi nga xam ne ñu ngi koy tilimal maanaam àll bi ak li maanaam dagg gi ñuy dagg garab yi te duñ ko jaarale ci yoon yooyu yooyu euh, ñi nga xam ne seen xam-xam ci loolu jëm wax nañ ne bokk na ci li delloo gannaaw taw bi bokk na ci te taw bi bu delloo gannaaw mbay mi day dellu gannaaw ak yeneen ni euh, maanaam usines yi nga xam ne dañ koy dañ koy dañ koy taxawal ci ay dëkk te muy doon loo xam ne dafa yàq environnement bi yooyu yëpp nag day daal di beneen jafe-jafe boo xam ne day tax ba suuf si suuf si ñu daan bayee day ñàkk day ñàkk li nga xam ne mooy mooy tax ba boo si jiwee mu sax loolu nag day yokk saa yu nekk ñu gis ne euh, mbootaay gi ñu mbootaayu xeet wi ñu denk wàll googu def nañ benn gëstu boo xam ne gis nañ ne suuf si yu nekk dafay gën a yàqu maanaam juróomi juróom juróom fukki at yi ñu weesu gis nañ ne suuf si nga xam ne nangootul mbay dafay yokk euh, daanaka yokk na lu toll ne ñaari billion ñaari billion hectares te muy euh, suuf si yaatu soo xam ne boo boole woon suufu su Inde ak bu Chine sax moo koy ëpp loolu nag Afrique xëy na sax lim ci am booy seet bariwul noonu ndax téeméer boo jël fukk ak ñeent rek la waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab yi muy réew yi nga xam ne ñooy réew yu mag yi ñoom jafe-jafe yooyu dëgg la li muy euh, li muy yàq bari na lool waaye ñoom fexe nañ ba euh, maanaam fexe nañ ba amal ko ba amal ko saafara ndax bu dee ci wàllu mbay mi dañuy fexe bay def lañuy wax intaaju rasi badalan intaajul yi maanaam dañuy fexe ba donte sax maanaam suuf su suuf su néew lay doon waaye ñu fexe ba lañ fay bay moom boo ko bayoon ci suuf su yaatu te amoo jumtukaay yi ñu am doo mën a am lu toll la ñu am. waaye nag sunu du ma wax sax Sénégal waaye continent bi ñu nekk muy Afrique moom lu wax nañ ne 1990 ba fi mu toll nii mbay mi dafay gën a dellu gannaaw te nit ñi di yokk saa yu nekk mu am yeneen lu mel ni ñàkk taw bi. ak yeneen guerre yi nga xam ne tamit dafay indi loolu moom dem na ba yematul sax jafe-jafe koom-koomu bëgg a jënd dara doo ko am waaye dañoo dem ba ay xiif yuy faat ay doomu aadama dafa am kon waaye sabab yooyu yëpp boo ko boolee nga boole ci nag ne jafe-jafe koom-koom yëpp kon li nga xam ne mooy li ko sabab mën nga ko tëng ci ñeenti tomb bu njëkk bi mooy li nga xam ne bëgg nañ koo doxal ci réew yëpp muy tàqale diine ak àdduna muy diina dem yoonam àdduna dem yoonam loolu bokk na ci li nga xam ne mooy lu gën a soreloo nit ñi seen diine su ko defee ñuy gën a ñuy gën a am ay jafe-jafe ak ñi nga xam ne dañoo jàpp ne doomu adama moom jërul muy jéem dara loolu itam beneen beneen jafe-jafe la ak ñi nga xam ne ay matérialiste lañ maanaam ñoom lu dul lu dul lu leen di indil koom mu teew amuñu ja soxla jëmuñu lépp lu jëm ci wàllu diine wala lu jëm ci suñu borom yitteelu leen ak tamit li ñu wax Euh, maanaam al ananiyal mufrita muy kenn ku nekk sa bopp rek nga tal kenn ku nekk euh, euh, lii wala fi naan njariñ loo fekkee muy loo xam ne lu ay nit gëm lañ te muy loo xam ne teguwul fenn ndax bokkut ak li diine indi ndax bu fekkonte ne njariñ loo fekke la kon yaakaar naa ne kii wax loolu sax du fekk njariñ banaan njariñ loo fekkee maanaam mooy am na ñoo xam ne lépp luñ jàpp ne buñ ko defee njariñ la dana leen génn dana dem ci ñeneen loolu dañ koy bàyyi léegi nag bu ñu xamee lenn ci yi nga xam ne bokk na ci li sabab jafe-jafe yi ñuy dund nii ana lan lañ jàpp ne moom mooy saafara loolu saafara si nga xam ne moom la euh, ñi seen xam-xam jëm ci économie te ñuy seen xam-xam ñu di ko teg ci xam-xamu àddina ñoom seen euh, dañoo gis ne gannaaw li gën a ital nit ñi ci li yokk mooy maanaam li ñu dunde te ñu gis ne day yokk saa yu nekk dañoo gis ne kon léegi maanaam nguur yi réew mu nekk nguur ga nañ fexe ba la ñuy la jaay te nit ñi du ko dunde ñu fexe ba yoral ko seen bopp maanaam ñu fexe ba di tëralal seen bopp maanaam prix ya wala ñu yoral wala ñu ubbil seen bopp ay magasin di ko jaayal seen bopp su ko defee ñépp mën koo jënd loolu am na ay nguur yu bari bari yoo xam ne loolu lañ loolu lañ gis maanaam daal di di dugal seen loxo ci njënd maak njaay ma dootuñu ko bàyyi rek ak population ba ñuy ñuy def seen commerce nañ ko bëggee def waaye ñoom ñoo leen di imposé na leen lii ngeen di jaaye ak wala du ngeen jaaye lii. waaye loolu dafa am ñeneen yeneen économistes yoo xam nee nañ loolu euh, nee nañ loolu mën naa indi saafara waaye saafara su maanaam su gàtt la saafara soo xam ne du wéy du wëral euh, maanaam du wéral maanaam tawat ji man leen daf koy daf koy dalal ba mu dal rek waaye su suñ bàyyee tawat ji day dekkiwaat. ndax ñu ne bu ñu tënkee bu fekkente ne dañu wax ne ci masalan ñu ne ceeb bi bu kenn jaayeeti lu weesu lu weesu ñeent fukk te commerçant ba koy indi jàppalewu ko jàppale bu toll ne euh, da ngay fexe ba la ma waroon a am ca la ca la tege ci ñeent fukk yi nga jox ko ko dafay indi lu ñu wax maanaam marché noir mooy dana am beneen façon njaayeen bu ñu koy jaay moo xam ne du dëppoo ak du dëppoo ak yoon te ñu ne loolu itam. dana metti ci am réew mu amul doole ndax euh, bu fekkente ne la indi la indi jafe dund ga ca kaw la jóge ñu ne euh, nangu nañ fexe ba nguur gi yombal dund bi na joxe xaalis ndax maanaam ba lu waroon a jar téeméer ñu di ko jaayee juróom-ñaar fukk ñu ne loolu bu dee fekkente na dafa nekk réew mu amul doole itam loolu du ko man rawat na nga xam ne nekkul ne dund gi rek moo jafe fi mu toll nii maanaam li nit ñi di dundee dafa am yeneen yoo xam ne itam nit ñi mën ko ñàkk nit ñi mënuñoo ñàkk tukki mënuñoo ñàkk euh, dëkk ak te yooyu yëpp nekk loo xam ne jafe-jafe yi koom bi da ko laal moo tax ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ te seen xam-xam jëm ci économie te ñu am beneen gis-gis bokkut bi ñoom dañoo wax ne joxe xaalis ci boppam tamit maanaam doyut ñu ne tamit fexe ba yombal dund gi ci ñëpp itam ñu ne loolu tamit solution bu baax ndax réew moo dem am na ñu ñàkk am na ñu am ba nga xam ne lu ñu yokk-yokk mën nañ ko jënd te duñ ko te duñ ko yëg ñu ne kon li ñu war a def mooy fexe wàcc ci biir dëkk yi dëkk bu nekk ñu wut fa ay nit ñoo xam ne danañ xam danañ xam borom kër yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ñu leen di jox ndimbal la te ñi nga xam ne mën nañ seen bopp ñu bàyyi leen ak seen bopp waaye daal li nga xam ne moom mooy li ñu euh, saafara si nga xam ne moom lañ gën a doyloo mooy fexe ba réew mu nekk la ngay la ngay dundee nga di ko bàyyil sa bopp loolu ñu ne kon na nguur yépp jàppale li nga xam ne moom mooy moom mooy mbayum dëkk mi maanaam euh, dégg ngeen loolu ñuy wax guwaana misaal la rek ci ci lu ñu teg saafara saafara suñu teg ci maanaam fi ngir mu wàññi jafe-jafe yi koom-koom yooyu te mooy euh, ñépp dem mbay ñépp demaat ci àll bi bay te ñu jàppale mbay mi jëfandikoo jumtukaay yu bees fexe ba nga xam ne réew mu nekk daal la ngay dunde nga di ko bayal sa bopp lislaam nag moom amu amaloon na saafara bu yàgg yàgg jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund te loola la ca njëkk mooy fexe mooy rek nañu appliquer li nga xam ne mooy lislaam maanaam lislaam li mu tëral yoon wi mu tëral nañ jaar ñu jaar ci su ko defee loolu bu amee dañ fi dañu dañ dañ fiy jële yàq gi nga xam ne yeneen système yi ci des ñu ngi ñu koy jox te musiba yi ñu nekk yépp daanaka ci la génnee lu lu mel ne ki banques yi nga xam ne ay banque riba la wala système yoo xam ne li ñuy wax mono maanaam monopole yi ñuy def nga xam ne euh, am réew day am ñu mu am lu ñëpp soxla ñu jox ko kenn kese mu yor ko di ko def di ko maanaam di ko jëfandikoo ci nam ko neexee ñu ne loolu bu ñu appliquer l'islam loolu moom du am bokk na ci li ñu yaakaar ne mën nañ ko def pour appliquer lislaam mooy jullit ñi doon benn jullit ñëpp fexe ba bu ñu mënta nekk bu ñu mënta bokk menn réew am benn njiit ñoom ci seen bopp ñu fexe ba ñu jàppande ci seen biir su ko defee tamit ñu fexe ba ñi nga euh, maanaam reeni maanaam istixmar te mooy colonisation bi nga xam ne mel ne dafa mel ne ku génn ci bunt bi duggaat jaar ci palanteer ba dugg ñenn ñu fexe ba ba réew jullit ñëpp am seen liberté ak bopp ba dootuñu sukkandiku ci ci ñi nga xam ne ñoo leen yoroon bu yàgg te coono yu bari ñu teg leen ko ñu ñu fexe ba tàqalikoo ñoom tàqalikoo goo xam ne dootuñu amandi dootu dootuñu amandi ci ñun benn dogal loolu bokk na ci ñu fexe ba maanaam réew mu ne am sa xaalis bopp boo xam ne doo ko sukkandiku maanaam doo doo doo tënku ci dollar wala ci euro ñu ne réew jullit yépp li ñu war a fexe mooy fexe ba am seen seen xaalisu bopp loolu bokk na ci li mën a wàññi jafe-jafe yooyu kon appliquer li nga xam ne mooy lislaam te mooy jafe ko jafe goo xam ne day dëppoo ak ni ko suñu borom tërale ñu ne loolu mën naa génne jullit ñi ma mën na leen génne ci ci jafe-jafe yooyu ndax système économique bu lislaam mooy li fi mën a jëlee façon yàq yu mel ne euh, riba bi nga xam ne banque yi ak sociétés yu bari ñi ngi koy ñi ñi ngi koy maanaam jëfandikoo ak lu mel ne monopolisation bi nga xam ne ñi ngi koy def ndax lislaam mooy ki mën a sàmm soxlay nit ñi nga xam ne mënul ñàkk maanaam nguurul islam fu mu am am na yoo xam ne ñoom ñoo ko ameel nit ñi li ñuy lekk ak fi ñuy dëkk ak li ñuy sol nit nit ku nekk euh, l'islam fu mu am doole loolu moom moo la ko moo la ko kàddul yemul ci loolu sax waaye sa sa faju ci boo tawatee sam njàng loolu lu ci nekk lislaam mooy li nga xam ne mooy moom moom moo la ko mën a assurer su ko defee lislaam ci ci nizaamam boobu nga xam ne dana fi jëlee yàqu-yàqu yooyu yépp indi fi yeneen i indi fi leen lu ko mën a remplacer ndax lislaam bu la bu la teree dara dana la jox lu ko mën a remplacer ndax système islamique moom moo mën a moom moo mën a indi système boo xam ne njariñ la dafay delluwaat ci ñëpp dafay dellu ci dafay dellu ci société bi ndax dafay indi tawaasun maanaam day fexe ba ñi ñi am di dimbale ñi ñàkk su ko defee su boobaa nag nguur gi ci boppam am na moom loo xam ne moo ko moo ko ameel boppam te mooy fexe ba yombal képp ku mën a liggéey ñu fexe ba wutale liggéey loolu moom warteefu warteefu nguur gi la moom moo ko war a def lislaam daal di tëral ay ay yoon ay jumtukaay yoo xam ne moom ci la fas yéene jëlee jëlee fi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel bi si njëkk mën nañ cee joxe misaal muy maanaam asaka faratay asaka mu bokk ci jumtukaay yi nga xam ne farata la warteef la ci ab jullit suñu borom farataal ko ci ab jullit mu war ko nga xam ne sax wax nañ ni nguurul islam fa mu am doole képp koo xam ne war ngaa génne asaka te génnewoo ko am na sañ-sañu ñëw forcé la nangu ko ci yow ndax ndax asaka du sarax du loo xam ne da nga koy dimbalee nit ñi déedéet maanaam sa warteef la boo xam ne ni la julli ware ndax bu julli weesoo rek asaka ma ju topp ni nga xamee ne julli danga koy def te kenn du la ci neexal asaka itam jullit bi da ko war a génne te kenn du ko ci neexal ndax du lu muy may euh, faqir bi waaye dafa nekk loo xam ne àqi faqir bi la ñu xam ne faqir bi itam asaka ji muy nangu ci ku am xaalis gi du loo mu ko jël jëlu mel ne mel na jëlu da ci da ci toroxal boppam wala ci wàcce boppam ndax loolu du luñ nekkul ñu lay may walla lu ñu lay sarax da war a xam ne sa àq la joo xam ne suñu borom moo la ko jox nga jël da mën nga koo jël ba noppi yëkkati sa bopp doo ci rus doo ci am looy bañ naka noonu sunu borom yamul rek ci faratal azaka waaye am na yeneen lu mel ni ki maanaam li ñuy wax muurum koor mi sadaqatul fitri nga xam ne incha allah ñu ngi ñaan suñu borom mu yegg luñ ci jàmm bu weer wii jeexee moom tamit sarax la boo xam ne dañ ko war a génne ci bisu bisu korite gi bu ramadan bi jeexee te jox ko ñi nga xam ne ñoom te kenn ku nekk war ko génne ñépp ñépp war koo génne lislaam nekk loo xam ne dafay soññ yi tamit li ñuy wax isaaful muxtaaj mooy nit ku soxla ku ne jullit ñi seen maanaam farat la ñoom ñu ñu taxawu ko maanaam képp ku dem ba mënatuloo sa bopp farat la ci jullit ñi ñu taxawu ko tàmbalee ko ci say dëkkandoo xam ngeen ni yonent bi nee na amul ab jullit jullit dëgg-dëgg du fanaan ci këram lekk ba suur fanaan ci këram te mbokkum dëkkandoom ci wet gi amul lu mu reeree nee ab loolu ab jullit du ko def nee na loolu ko def rek xamal ne du ab jullit loolu mooy yi nga xam ne suñu borom daf ko lislaam daf ko daf daf ko farataal ci jullit ñi ñu di ko def ci mbooloo waaye am na loo xam ne daf ko farataal wala mu sopplu ko ci nit ñi ñu de ko def maanaam kenn ku nekk di ko defal sa bopp yooyu bokk na ci danañ jàng ci féq li ñuy wax al waqfu waqfu mooy sos lu baax loo xam ne dafay dimbali nit ñi te yow mu mel ne yow doonoo ci dara maanaa lu mel ne gas ab teen boo xam ne sa yoon dootu ca nekk da nga koy bàyyeek ñeneen ñu di ko jox jaam ñi walla soos loo xam mbootaay goo xam ne dañuy bu ñu dajalee ay ndimbal ba mu bari ñu jox ko ña ko aajow yooyu yëpp xeeti waqfu la ndax bokk suñu borom euh, yonent yi ci boppam sallallahu alayhi euh, doon na ci soññee lool wax na ne ab jaam bu fi jógee ñett rek ñoo koy topp bokk na ci loolee sarax li ñuy wax sadaqa jaariya sarax boo xam ne dafa mel ne liñ doon wax léegi te mooy euh, tabax hôpital boo xam ne ku feebar ñu faj la te doo fay dara wala bënn teen boo xam ne ku bëgg a naan naan te doo fay dara yooyu bokk na ci nga xam ne jàmbi bu fi jógee itam tuyaaba ja da koy da koy fekk fa mu nekk kon loolu mooy daal jullit bi mu coobarewu kenn du ko forcer gannaaw bu génnee asaka def ay saraxam ba noppi mu xool la nga xam ne moom la ko moom la ko xolam may mu coobarewu ko génne ko moo xam mën naa tabax ay dëkk mën naa tabax ay kër yu bari jox ko ñi amul kër wala mu def waru ay warukaay yoo xam ne da koy bàyyi ca maanaam képp ku bëgg a tukki te amoo paas itam yooyu yëpp ay xeetu waqf la yoo xam ne tumuranke ne lool suñu réew mi te mooy lu lislaam eh, fonk lool mu am lu lislaam di wooy al aariya lislaam wax na ne te mooy abale maanaam abal nit ki sa alal mu jëfandikoo ko bu noppee delloo loolu tamit nekkul loo xam ne dañ la ciy neexal ndax suñu borom bi muy wax na fa waylun lil musallina toroxte